al imaamu al xaafidu Nawawi rahimahullahu ta'ala mu teg ci xadis mille cinq cent dix-huit wa an ibni Umar radiyallahu anhuma annahu qaala qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam laa tukthiru al kalaama bi ghayri dhikrillah fa inna kasrata alkalaami bi gayri dikri llahi taala qaswatun lilqalb wa inna ab'ada annaasi min allahi taala alqalbu alqaasi rawaahu tirmiziyu rahimahu llahu taala kon alimaamu alxaafidu annawawiyu rahimahu llahu taala rahmatan waasi'a mu ñëwaat ak ñun ci suñu hadith bi muy chapitre deux cent cinquante quatre ba léegi baabu tahrimil ghibati wal amri bi hifdhil lisan mu ne wa an ibni Umar mu ngi jële ci doomi Umar ji di Seydina wa Mawlana Umar ibn al-Khattab Abdallah mooy Abdallah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anil jami' mu ne annahu qaal mu ne nee na qaala rasulullah mu ne ndawal yàlla li de sallallahu alayhi wa sallam nee na <laughs> nee na waaw lan la wax nee na laa tuksiru bu leen bari la alkalaama ah baril wax bi ghayri zikrillah loo xam ne du tudd du du tudd yàlla bi ghayri zikrillahi taala waaw bu leen baril di wax loo xam ne moom lañ doon wax ci jotaay ba la weesu ne len lañ la may nga baril ko sa làmmiñ laa yazaalu lisaanuka rokban bi zikrillah la yoneen saa sala waxoon sahaaba ba bu sa làmmiñ di deñ di tooy kapp ak di tudd yàlla loolu lañ la may léegi yow nga ne ko fi dégg ah nga ne ko fi dégg nga ne ko fi dégg di tudd ay di baril wax ci leneen loo xam ne ay fudul la ay futilité la tuksirul kalama bi ghayri zikrillah bu leen baril bu leen baril kaddu ak wax ci loo xam ne du tudd yàlla ndax fa inna kasratal kalam ndax baril wax bi ghayri zikrillah ci loo xam ne du tudd yàlla lu muy waral qaswatun qaswatun ak ak ak ak wowra lay waral lil qalbi ñeel xol kookee wa inna ab'ada an-naasi min allah ki gina sori ci jaam yi jaam yépp ki ki gina sori yërmande yàlla ngërëmu yàlla benn waay la waaw benn waay la mooy kan mooy alqalbul qaasi mooy saaxibul qalbil qaasi mooy ki nga xam ne boroom xol bi nga xamante ne nii dafa dafa wow koŋ moo gën a wow xeer waaw moo gën a wow li nga xamante ne mooy roche wal iyaadu billah léegi mu ne rawaahu xadis bi solo na ko at-Tirmidhi daal imaam Abu Isa Muhammad ibn Isa ibn Sawrata at-Tirmidhi rahimahullah mu ne léegi xadis bi imaam nag waxul lim ci teg pourtant dane hada xadisun xasanun saxiix non non non non ak bi ah <laughs> non bi la bii beneen bi la mooy biñ jóge sànq moom laa koy jaawle non non non bopp imaamu Tirmidhi dëgg la daa ñëw rek indi noonu. dane hada hadithun gharib lii hadith la gharib bu tumurank léegi laaj bu njëkk mooy mooy est moom donga ko solo ñu waaw bii moo ci wéete mais imaamu Malik rahimahullah bala ñu jàll ci imaamu Tirmidhi indi na lu mel nii mais sauf que mawquf la waaw imaamu Malik moo ne balaghani mooy ci balaghiyaatu Malik la rahmatullahi alayhi euh, mooy euh, baabu maa yukrahu min alkalaami bi gayri dikrillah kitaabul jaami maa yu ba maa yukrahu min alkalaam bi gayri dikrillah foofu eh, mu ne fekk mu indi benn kii eh, kii ba pare mu ne eh, annahu balaghahu imaam Maalik mu ne jote na ko anna Iisa ibn Maryam kaana yaqul mu ne jote na ko Seydina Iisa ibn Maryam alayhim asalatu wasalaam kaana nekkoon na yaqulu doon wax naan laa tuksiru alkalaama bi gayri dhikrillah fa taqsuwa qulubukum fa inna alqalba alqaasi ba'idun min allah walakin la ta'lamun wala tanzuru fi dhunubi an-nas ka'annakum arbab wanzuru fi dhunubikum ka'annakum abid fa innama an-nasu mubtalan wa mu'afa farhamu ahla al-balaa wahmadu llaha ala al-aafiya <laughs> waaw après mu deg imam Malik ne tamit jote na ko anna Aïshata zawji nabi radiyallahu anha zawji nabi sallallahu alayhi wa sallam kaanat tursilu ila ba'di ahliha ba'da al-atama fa yaqulu alaa turiihuuna al-kuttaab waaw alaa turiihuuna al-kuttaab alaa turiihuuna al-kuttaab imaamu Maalik mu ne jote na ko ne Seydina Isa ibnu Maryama alayhi salaatu wassalaam nabiyullahi waaw inni abdullahi borom inni abdullahi ataani alkitaaba wa ja'alani nabiyya waaw waaw wa ja'alani mubaarakan ya Maryama Aysa noonu loo ko waxe billahi wax nga dëgg aynamaa kuntu lu ci tegu wa awsaani masha allah non nee la ko Seydina Isa waxoon bam newee bébé jazakillahu xayran waaw wa ayyadaki wa nasaraki wa ja'alaki min al-ulama al-amilin al-athar amin kon mu ne kaana nekkoon na wax la tuksirul kalam bu leen bari wax bi xayri zikrillah loo xam ne du ak tudd yàlla ah. bu leen bari wax loo xam ne képp ko bari wax yow sa bari wax leen na wax ja daa waroon nekk tudd yàlla mais bu leen bari wax lu du tudd ci loo xam ne wuti naa tudd yàlla fa taqsuwa qulubukum bu ko defee yéen seen xol yi day wowaa ah. ndax fa inna al qalba al qaasi gis nga xol bi nga xam ne dafa wow ko al qaasi ya ba'idun min allah dafa sori yàlla waaw walakin la ta'lamun mooy boroom xol ba day sori yàlla te du yëg ne moom sori na yàlla wal iyaadu billah te nit ñi sax duñ ko yëg wala tanzuru fi dunubi naas mu ne beneen lu ma leen di dénk man sayna Isa ibn Maryam alayhim asalatu wasalaam bu leen nekk daaj seen bët yi di xool ayibu nit ñi ñoo xam ne yor seeni radar rek waaw di xool ayibu gaay quoi waaw moom daal ku génn wala ku mu gis am na ci moom commentaire bu négatif quoi ah non kii nag nangam ak nangam ah moom nag moom lii muy waxee lii wala lii muy solo walla sax mooy loo xam ne ay ay yu ñuy def la dëgg la waaye moom yooyu yoo ko intéressé waaw waaw mel ni benn journaliste boo xam ne jaaykatu papier kese la waaw yàkkamte na fee weer bu xew ba mu ñëw ah waaw Oustaz Oustaz Diop ah nangam nangam ak nangam wala iyaazu billah moom daal bu xëyee yooyu amul mooy affaire am du dox. bu leen nekk jël seen bët yi daaj ko ci ayibu nit ñi ka annakum arbaab mais yéen mel leen ay yéenay borom nit ñi quoi moo bëggee nit ñi yàlla mooy seen raqib pas yéen yàllaa leen di surveiller waaye li nga ma leen di digal man Isa alayhi salaatu wassalaam sayidina wanzuru te dee leen xool fii zunubikum na leen seeni bàkkaari bopp doy caac leen seeni bàkkaaru bopp xool leen seen bàkkaaru bopp yitteeloo leen seen bàkkaaru bopp yittewoo leen seen bàkkaaru bopp ka annakum abid mu mel ni ay jaam ngeen waaw ndax jaam bu ay bakkaaram dina ah wax dëgg def naa lu ma warul woon a def mu torop lu dellu ci boroomam fa innama an-nas ndax nit ñi moom lii la dëgg dëgg nit ñi mu mubtalan wa mu'afa amul ñetteel daa am ñoo xam ne dañ leen a borom bee leen nattoo ci maadu teem seetaan leen ñu dëkk ay bàkkaar waaye seetaan leen am yum leen teg ci seen ci seen yaram wala ci seen àddina ay nattu wa mu'afa ak ñoo xamante ne boroom bi ci yërmandeem la leen la leen sowee daal di leen yërëm ci yërmandeem def ñu nekk ñoo xamante ne nii côté dañuy jaamu yàlla di dellu ci yàlla di yaakaar yàlla waaye am ñoo xamante ne wa mu'afa ba pare am ci ñoom ñoo xamante ne nii borom bi da leen a muccal ci ayib yi nga xam ne mooy dal yaramu nit ñi feebar yenn yu metti yi waaye yenn yi loolu da leen ko looloo am ci àddina bi yow nag borom bi day jalbati mu tilkal ayyaamu nudaawiluhaa bayna naas mën na la jële fii dugal la fee moo tax kullu bani aadama xataa bu dee ko ne bàkkaar yi doomu aadama yëpp ñooy def bàkkaar ñoo susceptible tey nga def suba borom bi mu muccal la waaw wala nga nekkoon ci borom bi génne la ci léegi nag bu la ci génnee ña ci nekkagul yow xalaatal bañ ci newee waaw bul ñëw ñii awku nañu waaw alors que yow bii mu noon nga doon def kadhalika kuntum min qabl fa manna allahu alaykum waaw borom bi waxoon na ko gaaya waaw waaja ne waay am wax baati seede ca ba sahaaba <laughs> ba rey ko yoneen saa sallam ñëw ne ko yow da ngaa rey nit ba mu waxee laa ilaha illallah mu ne ko wax yoneen saa sallam kooku da doon xamu fu la war ak ñi mu rey moo rey diw ak diw ak diw mu ne ko waxuma la lool yow da ngaa rey nit ku ne laa ilaha illallah nee na dañul di ma ko sayna Usaama ibn Zayd radiyallahu anhuma alhibbu ibn alhibbi soppe bi doomu suppe bi waaye teew yoneen saa sallam keroog mer na waaw waaw kon loolu alquran wàcc ak yeneen i xew-xew yu mel noonu ci sahaaba yi ne kadhalika kuntum min qabl fa manna allah aleykum fatabayyanu naka moom ñoom niñ mel nekkoon ay yéeféer mais avant yi noonu ngeen doonoona ah. waaw waaw wala yéen a ci loo xam ne mooy nekkoon ngeen ala shafa jurufin har loo xam ne borom bi manoon na leen ci mbugal ci ci xaal ya ngeen nee woon yu baaxut borom bi baaxe leen ci ngëneelam génn leen ci indi leen ci lislaam wala yéen a ñoon ci lislaam waaye xaal ya ngeen nee woon mérité woon ngeen ñu pine leen bu leen borom bi toppoon mu génne leen ci ba dugal leen ngeen bàyyi yu ñaaw yi ngeen nee woon kon nag fata bayyanu dee leen leer bu bu leen jàpp nit kii na rek walaa ngeen waay kii walla dootul baax la déet <laughs> waaw loolu mbiru borom bi la kon nit ñëpp loolu la fa inna an-naasa mubtalan wa mu'aafa farhamu ahlal bala kon nag yërëm leen képp ku ngeen gis mu nekk ci balaa moo xam ku yàlla seetaan ci maanu teem mu nekk ci ay musiba ci ay bàkkaar ah yërëm leen leen tey ñaan yàlla mu génne ko ci bàkkaaram yooyee même bu dee shirk la bu dee kéefër sax borom bi dugal ko ci lislaam waaye gi nga xamante ne borom bi da koo teg yenn feebar yu metti yu ko dal waaw boo xam avi la bu muy dundal wala boo xam ne c'est c'est temporaire da koo daladi waaw wopp gu metti goo xamante ne sonal na ko lool ah yërëm leen leen waaw te ni ngeen leen gi gën a yërëmi mooy di ñaan yàlla mu defal leen ni gën ci ñoom te teggil leen metti bi waaye wahmadullah ala al-aafiya bu leen yàlla tegee muccal leen teg leen ci lu ngeen koy jaamoo wuccal leen seen wàllu pas-pas seen wàllu diine ak seen wàllu euh, euh, santé gi yépp ak seen àddina ngeen mën a nekk di jaamu yàlla di dem di doxi seeni soxla nekk seen njaboot ak yooyu loolay xéewal lo yoo xam ne day leen ci sant yàlla mi leen ko defal imaamu Maalik nii la ko indee jële ko ne ci Seydina Isa ne annahu balagha anna Isa ibn Maryam euh, radiyallahu alayhi wa salaatu wa salaam kanta nak fii moom imaam at-Tirmidhi moom da cee am càllale ba ci yonent bi alayhi salaatu salaam mu ngi abwaabu zuhdi ah mooy hadith Seydina Sufyaan biñ génn ginnaaw bi bii la ci teg voilà baabun minhu la ko tudde mooy ci buntu abwaabu zuhdi an Rasuulillah sallallahu alayhi wasallam baabun maa jaa fii mu def bi mu indee hadith Seydina Sufyaan bi mu def baabun minhu indi hadith bi mu ne haddasanaa abu abdillah muhammad ibn abi saljin al-baghdadi mu ne netta ni saahibu ahmad ibn hanbal rahmatullah alayhi mu ne netta ne abu abdillah moo doon dakkantalam ñii ne abu bakr la muhammad ibn abdillah ibn ismail ibn abi salj ah, al-baghdadi yu nekkoon àndandoo ki nga xamante ne mooy ahmad al imamu ahmad ibn muhammad ibn hanbal rahmatullah alayhi nga xam ne euh, euh, moom euh, Razi al aslana al aslanak as-Salji al-Baghdadi ar-Razi as-Salji rahmatullah alayhi génn àdduna deux cent cinquante-sept nettoon saduq ku dëggu rahmatullahi alayhi mu ne saahibu annahu Ahmad ibn Hanbal di Sayyidina Ahmad ibn Hanbal imaamu ahli sunnati wal jamaa rahmatullahi alayhi qaala mu ne sama sëriñ boobu nee na Abu Abdillah Muhammad ibn Abi Salj al-Baghdadi mu ne haddathana Ali ibn Hafs mu ne nettali na suñu sëriñ bi Ali ibn Hafs al-Madaini Abul Hasan al-Baghdadi rahimahullah kañ la génn àddina kañ la génn àddina gisuma ko nekkoon saduq ku dëgg la borom Taqrib at-Tahdhib al-Imam al-Hafiz al-Bukhari no al-Hafiz ibn Hajar rahimahullahu ta'ala daal di wax qaala mu ne haddathana Ibrahim ibn Abdillah ibn Hatib mu ne ki nettal moo Ibrahim ibn Abdillah ibn Hatib di Ibrahim ibn Abdillah ibn al-Harith ibn Hatib ibn al-Harith ibn Ma'mar ibn Habib ibn Wahb ibn Hudhafa ibn Jumah al-Jumahi al-Qurashi al-Madani kañ la gane àddina kañ la génn àddina dajuma ko saduqun ah, mu ne rawa marasil ku dëggula waaye day eh, solo ay yoo xam ne ahadis yu ñu yor la rahmatullah alayhi an abdillah ibn dinar moo ko jële ci abdillah ibn dinar al-qurashi al-adawi mawlahum abu abdurrahman al-madani mawla abdurrahman abdullah ibn umar radiyallahu ta'ala anil jami' génn àddina li nga xam ne mooy cent vingt-sept am ñu ne non cent trente et un rahmatullah moom siqa la moom kenn du ko laaj moom ay xadiisam ñu ngi ci sahih yaan ibni umar mu jële ko ci ñaati géem ne abdallah ibn umar ibn al-khattab ibn nufayl ibn abd al-auz ibn rayah ibn abdillah abu abdirrahman al-qurashi al-adawi al-makki sahaaba di doomi sahaaba génn àddina la 73 bokk ahadul muksirin moo topp ci sayyidina abu hurayra moo ëpp lu mu solo ci xadis ginnaaw Seydina Abu num nettali ci ay xadis ginnaaw Seydina Mawlana Abu Hurayrata yalihi ibnu Umar radiyallahu anil jami' annahu qaala qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam laa tuksirul kalaama bi ghayri dhikrillah fa inna kasratal kalaami bi ghayri dhikrillahi qaswatun lil qalbi wa inna ab'ada an-naasi min allahi al-qalbul qaasi waaw après mu ne imaamu Tirmidhi teg ci suuf mu ne haddathana Abu Bakr ibn Abi Nadr mu ne nettal nañu suñu sëriñ Abu Bakr ibn Abi Nadr ibn Abi Nadr Hashim ibn al-Qasim al-Baghdadi al-Kinani rahimahullah génn àdduna deux cent quarante cinq rahmatullahi alayhi qaala mu ne haddathani Abu Nadr gis nañ ko ci càllale bi muy Abu Nadr di Hashim ibn al-Qasim ibn Muslim ibn Miqsam al-Laythi gane àdduna cent trente quatre génn àdduna deux cent cinq rahmatullahi alayhi moom moo ko jëlee an Ibrahim ibn Abdillah ibn Hatib gis nañ ko moom lañ gis fële ci càllale bi ci kaw léegi Ali ibn Hafs Ali ibn Hafs ci moom nii la ko jëlee woon rahmatullah alayhi an Abdullah ibn Dinar ñu ñëwaat ci càllale bi an Ibn Umar radiyallahu anhuma an nabi sallallahu alayhi wa sallam nahwahu bi ma'na hadha hadithun gharib la na'rifu illa min hadith Ibrahim ibn Abdillah ibn Hatib mu ne lii ne hadith la boo xam ne bu tumuranke mooy benn yoon lañ ko xame illa ñëwul xamuñu ko lu dul ci hadith Ibrahim ibn Abdillah ibn Hatib rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a Allahu akbar kon hadis bi kon gis nañ nii la ko imam at-Tirmidhi rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'a daal di eh, indi noonee la ko nettalee noonu la ko solowee moom al imaamu abu isa muhammad ibn isa ibn musa ibn ibn sarwa ibn sawrata ibn musa <laughs> at-tirmidhi rahimahullahu ta'ala kon lëkkaaleem ak buntu bi lëkkaaleem ak buntu bi rahimahullah mooy ak di wax baabu tahrimil ghiba ba léegi ñëwagul côté boobu xaraamal jëw wal amri bi hifdil lisaan ak digle gi nga xam ne moom la ñuy digal nit ki mu kàddu garder li nga xam ne mooy làmmiñam mu ñu ne la leer na yoneen saa salaam di ñu digal di digal jaam yépp ne laa tuksiru ngalawaay bu leen bari alt alt alt alt alt waaw ah, alt alt attention def leen ndànk waaw ndànk ñu ne la ñépp ñépp la digal ñu baril bañ a baril wax waaw parce que wax baril wax kii loolu tudd yàlla waaw parce que borom bi na ne wazkurullaha zikran katira tudd leen yàlla tudd ko bari ñun nag mel ni leneen lañ dégg quoi <laughs> tudd leen yàlla tudd bu bari ñun ñu bàyyi fi yàlla di tudd ay yoo xam ne tekkiwul dara suñu lor rek la jural baril ci nag ëppal ci boo xamante ne non pas possible saa sallam mi xam ñun xamuñu tus mun la laa tuksirul kalaama bi ghayri dhikrillah bëgg suñu majaatu suñu falaaxu mu ne bu leen baril ay wax lu du tudd yàlla de loolu mooy la non bu dee lu xaraam kenn waxu la bu ko bari lool bu ko def lañ la wax non wax ju xaraam ah ah non <laughs> <laughs> leer de yoneen saa sallam waxul bu leen baril jëw non bu leen baril jëw fan baril jëw ci lan la bu leen saaga waxul bu leen non bu non euh, non bu baril saaga bu leen baril euh, euh, li nga xam ne mooy waxu sirk déedéet mooy yooyu dafa xaram lool moom mooy bu ci def dara mais wala tukfiru mooy al kalaamul mubah mooy kaddu bi nga xam ne dafa dagan moom la Imam Shafi'i doon wax Imaamu Nawawi mii bi ñuy commencé keroog du loolu la doon wax naan nit ki bés bu bu gisee ne eh, bon parce que eh, eh, yàlla am na wu yan bari xamal ne war na li kulli mukallafin ci mukallaf ba an yahfaza mu daal di wattu lisaanahu làmmiñam an jami'il kalaami ci mbooleem wax yi illaa kaddu goo ne wax joo xam ne zaharat leer na fii al maslaha mooy maslaha lu yëwénal noo ci gën a noot wala tawa bu dee daal dinay tolloo alkalaamu wax wa tarkuhu ak bakob minal fil maslahati ci maslaha fa sunnatu li imsaak wax li su sunna lim lay digal fal imsaaku anu téeku bañ a la wax parce que bu dee ñaari côté yi ñoo ñoo tolloo keneen wax ji am na maslaha waaye nag ñàkk koo wax ah ñàkk koo wax tamit am na maslaha ñoo tolloo waaw ñoom ñoo tolloo côté gaa côté bu boobaa xam nga nooy def sunna lim lay wax danaan la bul wax waaw nax wax waaw li annahu ndax lii nag lay wax xat yan jarrul ila xaraamin aw makruh wa zalika kathirun fi al-aada wa salaamatu la ya'diluha shay moom la ubbi woon buntu bi ba muy jeexal aaya ya laata muy dugg ci ci xat yenn jaru léeg-léeg mu daal di lay bijji yóbbu al kalaamul mubah kàddu gi nga xam ne dafa dagan kese ilal xaraam nga jógee ngay di doog di wax ci lu lu dagan lu dagan di bu ñuy déraper sax du ñu koy déraper la ñuy def dugg ci lu xaraam wala lu ñu sib mu ne te lii lu bari aada am na ñoo xam ne ba ñuy tàmbal seen waxtaan toog di waxtaan mais ci lu dagan lañ doon waxaan ah. waaw lu dagan lañ doon wax kàddu goo xam ne bon kenn neewu leen wax leen ko farata la wala boo ko waxul am nga bàkkaar mais lu dagan la voilà waaw ah, ah ñun de toog waaw naka naka waa gars yi kii bi nu mu mbay maag yooyu ñu ne waaw après xam nga loolu waxtaane mbay moo xam ne yéen seenu mbay la kenn du la ne foog nga waxtaan boo ko waxtaanewul am bàkkaar bu waxtaane ko farata la déedéet mais dafa dafa dafa dagan mais dañuy wax lool après ñu jàll waaw moom de ah nawet bi lu mu sant yàlla ak yu mel noonu. après waaye waaw sa tool ya nag nu mu demee <laughs> waaw tool ya ah sama mbokku diw moom <laughs> moo yées waaw aka bon nangam ak nangam ñoo jëloog tool léegi commencé na xoole dérape na xam moom mu ngay dugg ci ñëw <laughs> waaw waaw bu ñëwee sareetam di waaw xoolal fi muy jaar ak tamit bu man man fasam wu yées wan fasam wi du ko jox dërë di ko jëw te du taxaw ci kanam daal di koy laaj biir na ko waaw mu dem di ko jëw nii mooy kooku mu ngi tàmbalee lan ci ci ci ci ci mu baax waaye déraper na loolu nag moo tax ñu ne la nag kon nag bu boobaa bu ñu bu ñu tolloowee maslaha ak tamit ak nga bañ a wax ñu tolloo bañ a wax moom la lu sunnay wax parce que dérapage da cee bari waaw beneen mooy fa sala salaamatu gis nga mucc amul dara lu tolloog moom duñ ko kenneeleeg dere kon nag loolu la mooy bu la nee laa tuksiru kalam mais loolu mooy mooy al kalamul mubah waaw mooy li nga xamante ne waa yaa yow yaa jaam li nga xam ne concerné la comme li ñuy wax léegi sa tool ya lañ la waaji laaj waa na sa tool ya waaw loolu dalaa concerné <laughs> mais lo concerné wul min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni mooy ñëw bokk na ci la rafetal wommatuk jaam bi mooy mu bàyyi lu yoonam newul yoonam ne ci bu ci nekk di wax bu ci nekk addu di ci yàbbi di yëy di yëy ko yàbbi déedéet kon yii bu la nee laa tuksirul kalam bi ghayri zikrillah mooy bu leen baril wax yii dagan yi noonu kese ci lu dul tudd yàlla na ngeen ko moytu parce que lii la dalay dalay dérapage da cee bari ah inna kasratal kalaam yi baril wax ci lu dul tudd yàlla qaswatun ak wow la day waral ak wow lil qalbi xol yi waaw mooy da ngay dem ba dégg-dégg parce que boo tàmmee loolu même déglu alxuraan dootu la simple waaw ba pare da ngay jéng ci nekk nit ñi ndax da bari wax il faut nit ñi di ñëw yow wéet di xalaat sa borom bi kii dellu ci sa borom loolu doo ko xalaat ci sa mbir bopp problème bu bopp dootoo ko def waaw waaw ba pare day tax nga ñàkk kersa quoi waaw li borom al-Mubaarak Fuuri di wax naan te tamit day waral wa qillatul xashya wa adamul xushuu'i wal bukaa wa kasratil xafla an daaril baqaa waaw te day waral nga néew ragal yàlla ak tamit ñàkk li nga xam ne di toroxlu ak di jooy ci sa kaat di xalaat borom bi di jooy yooyu da lay da lay da lay day mel ni yow loolu mënul nekk waaye bari ak yëgadi ba nga xam ne mooy kër gay sax mu yawmal qiyaam lii lépp jural lool xasaawatul qalbi la lay jural te borom bi am na ñoo xam ne waxoon na leen ne summa ah, qasat qulubuhum min ba'di dhalika fa hiya kal hijara aw ashaddu qaswa wa inna min al hijara lama yatafajjaru minhu al anhar wa inna minha lama yashaqqaqu fa yakhruju minhu al ma' wa inna minha lama yahbitu min khashyati llah wa ma allahu bi ghafilin amma ta'malun waaw ba muy décrit ñenn ña nga xam ne ca banu Israël alayhi salaatu wassalaam sodom gaa yoo xamante ne dañoo nekk ci caaxaan yi waaw borom bi di leen wan ay aayam xalaatuñ ci ñu nekk rek te ñoon ci ci coow ak wax kese lañ dëkkoon foo leen fekk ci palabre yi ñoo ñoo yor wax ya di jaay ne ñoo gën a xam <laughs> waaw wa in qataltum nafsan faddaaratum fiiha moo ngi doon foo leen fekk ba ngeen rayee nit ba pare di ko ku nekk di ko jiiñ sa morom <laughs> mooy foo leen fekk ñu wax loo xam ne ay ay waxtaan ay futilité walla waaw lamb ji tey mais yaakaar nga ne yow est-ce que diw mooy kii ak diw tey mu terrassé ko nangam ak nangam yow moom de toute façon loolu darul mu baax sax dafa xaraam yow non loolu duggul ci mu baax ah non non non loolu moom daa xaraam waaw lamb moom daa xaraam waaw ay gaa yoo xam ne mel ni seen liir seen doom bii dooru juddu wala iyaazu billah seet seen seet seen awra yu nekk ni bi di gaay ne léegi lii war naa baax nag lay baaxee te borom bi ne wayew euh, euh, na ngeen euh, seen cër yi seen seen awra yi nañ koy muur wayew <laughs> waaye waaw waaye façon furujahum yow nan nga koy dugal mooy aay yi ñu doon wax bii weesu qul lil mu'minina yow yeneen saa sara way ngëm yàlla yi mu sàdd seen xef yi day tay tay tay wattu seen cër yi seen seen sen sen seen seen seen seen seen pëye yooyu yow nga ñëw ngemb ba kii léeg-léeg waa ji jàpp sa ngemb gi ngemb gi pëj ci nit waaye yëfi caaxaan yooyu mooy la yu xaram non yooyu moom di ci waxtaane moom ci mom daa xaram moom waaw moo façon caaxaan yooyu fii yëpp ñooye waaw yooyu moom moom moom ndax kooku rey temps la perte temps la waaw perte temps dëgg ci loo xamante ne jariñu lu tus bal da lay lor léegi loolu moom dañ koo classé nee waaw waa banu isman daaratum fiya gaa yooyu nag la doon wax ay kii après mu ne summa qasat ginnaaw ma leen waaye samay aaya ak ni may euh, euh, dekkilee ñu faatu ndax ba ma ba ma leen defee bañ bañ uti nag waay ginnaaw wa xaw nañoo dee ndax seenu dëgër bopp ngir def ko waaye jariñu leen dara summa qasat qulubuhum ginnaaw gi seen xol ya wow min ba'di zalika ginnaaw loolee ba ma leen wanee ni may dekkile nit dekkil ko seen kanam su hiya seen xol ya mujj xoola ku yàlla wan lool ñu ngi dikkile jàmm bi gis ko waaye nga mujj sa xol nekk comme xeer borom bi ne aw bàyyil bal li am ba def ashaddu aw bi mooy bal ashaddu qaswa moo gën a tar ak wow xeer ndax kat wa inna min alxijaara am na ci xeer yi ci roche yi la maa yatafajjaru minhu anhaar yoo xamante ne dex yi da ciy balle wa minha am na ci dex yi yoo xam ne la maa yashaqqaqu day fa yaxruju minhu al-maa ndox di ci génne wa inna minha am na ci roche yi la maa yahbitu min xashyatillah yoo xam ne dañuy ragal yàlla dañuy tiit yàlla ragal yàlla tax ñu daal di rat jóge ci kaw ne dënd ci suuf wama allahu te borom bi nekkul wama allahu bi gaafilin borom bi nekkul koo xam ne day yëge di am maa tàmbalu li nga xam ne moom la ñuy liggéey ci ay wax di pëlpëlee ko tëltëlee ko mbël mbël loo xam ne jariñu leen tuus bal da leen di lor ak leneen lu ñuy def ak leneen ak leneen kon borom bi xamaloon nañu xasaawatul qalbi kon nag yeneen saa saa ne ñu nag loolu nag li koy indi mooy bari wax dañ koy bokk ne ci liy indi wow xol mooy bari wax boo xamante ne du tudd yàlla allahu akbar te nag loolee fa inna kasratal kalaami bi ghayri dhikrillahi ta'ala qaswatun lil qalb ndax wowal day wowal li nga xamante ne mooy ak xol wa inna ab'ada mu jox ñu beneen waaw alhamdulillah information boo xam ne aaya bi wax nañu ko <laughs> wa inna ab'ada an-naasi te bokk nañu gina a sori nit ñi minallahi ci yàlla ñi gën a sori yàlla taala gën a sori yërmandeem gin koo sori jegewuñu yàlla amul dara lu ngërëmu yàlla gin koo sori mooy alqalbul qaasi boroom mooy saaxibul qalbil qaasi mooy boroom xol bi nga xamante ne nii dafa wow koŋ waaw ñoom borom bi danaan alam ya'na alam ya'ni lilladina amanu an taxsha qulubuhum li dhikri llahi wa ma nazala min alhaq wa ma nazala min alhaq wa la yakunu kalladina utul kitaba min qabli fa tala alayhim al amadu faqasat qulubuhum faqasat qulubuhum Allah aw seen xol ya daal di wow koŋ Allah wa kathirun minhum fasiqun borom bi ne alam ya'ni moo ndax jotut lilladina amanu ñeel ñi nga xam ne ñoo yàlla an tax muy muy toroxlu qulubuhum seen xol yi li zikrillah ci tudd yàlla di rot di tudd yàlla wa ma nazala min al-haqq waaye di rot di ragal di dellu ci seen borom ndax li nga xam ne moo wàcc ci alquran di dëgg gii di dëggu alquran ak sunna yonent way saasaam wala yakunu waaye te ngal la waaye yàlla na bu ñu bokk kalladina utul kitaab ñu joxoon alkitaab te moom la doon wax sànq ci suratul baqara aaya boobu summa qasat qulubuhum waaw min al-yahudi min qablin avant fa taala leen jiitu woon ñu joxoon leen téere yàlla bu ngeen mel ni ñooma ah. ndax ñoom fa taala alayhumul amad digam yàlla lañ gis ne daa yàgg innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba ñoo jàpp ne way yooyu dafa sori quoi waaw <coughs> fa taala alayhimul amad fa qasat qulubuhum seen xol yi daa mujj wow kom waaw ñoom ngëm yàllaay man daal bu ma gënee dugg ci bu ma gëmee ci saasa lépp daa war a dox bu doxul nag yi ma yàlla di dig yooyu daa yàgg loolu day wane ne loolu amul après seen xol yi ñoom ñooy gën a wow xol sax yéefiru fiir bi <laughs> waaw ndax ah ñoom dañuy ba pare dañuy dañuy jàpp ne dañoo xam li tax ñoom ñu war a weddi quoi <laughs> waaw fa waaw fa qasat yi wow wa kasiirun minhum faasiqun ñoom ñépp waaw ñoom ñépp faasiquna ay génn topp lañ voilà wal iyaadu billah kon lii la quoi kon lii lu ama am solo mooy kooku moo gën a sori li nga xam ne mooy yërmande yàlla moo gën a sori rahmatullah borom bi wan lay aayam nga mujj say waxool wow ndax caaxaan yoo nekk waaw nit ci lépp lu man ni fàggu ba mu ko goolu xol na xam ne wa inna ab'ada an-naasi min allahi ta'ala al qalbu al qaasi ki gina sori nit ñi ci yàlla mooy saaxibul qalbil qaasi boroom xol wala xol ba nga xamante ne daa wow ko mel ni xeer wala gina wow xeer wal iyaadu billah léegi hadith bi xam nga ne suñu lëkkaale mooy kon euh, yée wal amru bi hifdil lisaan digle bi nga xam ne la ñuy digle ñu wattu suñu làmmiñ bañ a xool calibré lan lañ ci wax waaw dagan na rek moytul mi di eh, koy natte wax nañ la ko maslaha gi bu tolloowee sax baal waaw yàlla tere nag nga xam ne wax ji moom moo gën a féete suuf ci maslaham amu ci nga ñëw di continuer di wax yoolu yaa alak sa bopp wal iyaadu billah kon nag lii xadiis bi dañuy woo ci ñu garder wattu suñu làmmiñ waaw di xool liñ fiñ koy baril ay wax ay sikar waaw di tudd yàlla jàng nañ fi askar yi yeneen saa saam jàngale mais nañ leen mokkal di leen wax waaw subhanallah wa bihamdi subhanallah al-azim kalimataani habibataani ila rahmani xafifatani ala lisani saqilatani fil mizani subhanallah al-azim subhanallah wa bihamdi subhanallah al-azim subhanallah wa bihamdi subhanallah al-azim bokk na nag li gën a neex ay médina ki yooyu booy kii da ngay gis tali bi booy daw gaa yi ay sikkar lañ lay duural da ngay daw ay kilomètres jekk rek gis benn panneau waaw allahu akbar nga la bul fàtte allah tansa zikrallah <laughs> waaw bul fàtte tudd yàlla wala mu andile comme bi ñu wax léegi subhanallah wa bihamdi subhanallah alazim bind ko ñëpp di ko gis comme ni ngay rombe panneau yi fii ñuy publicité ay ay gars yi nii ci mbedd ci ci tali bi ñoom ñoo ay jekk rek dóoral la si ay ay kilomètres buñ demaatee kan ñu dóoralaat la beneen ngir ngay fàttaleku loolu la tansa bul fàtte di tudd yàlla ndax loolu moo moo moo mooy dundu gi ah waaw <laughs> waaw di fàttaliku ki la bind ak li tax mu andi fi loolu mooy sa jariñ yaa jaam kon nag ci kaw noonu moom la ñuy yem bii di ñëw insha allahu taala ñu gis hadiisu mawlaana abu hurayra te gisoon nañ ko waxoon nañ ko eh, ci kële eh, eh, mooy hadiis bu ñu bëlee